dafa liir affaire bi xolam xol bi jeex waaw te français la plus weex que De Gaulle wax mais dafa tuub waaw muslim mu ne ma est-ce xam nga ni lii mooy kaw ci réewu julli ñi ñun moo ngi dal ba léegi nga xam ne croisés yi dañ doon jóge ne le tubaab yi def seen coalition nekk benn ngir rey ngir damm nangu al-Quds sharif mahbatul anbiya mahbatul xalil alayhim afdalu salaatu wassalaam fi nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaam jóge def al-mi'raaj ila samaawaati al-'ulaa waaw ci la voyage nocturne bi fa la jóge dem ci kaw asamaan yi ñëwaat jiite yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gaa yi ñëw bëgg koo nag gaa yi luñ doon def amoon na xalifa ab xilaafa amoon na yëpp waaye ay promesse a fi newoon ku nekk jàppal yow ku nekk sa bopp taloo ki ci des buñ xamee ne dégg ne croisés yaa ngi ñëw ñu ngi ñëw yéefir yaa ngi ñëw ak seen armée mais fee la ñuy jaar yeneen ñi nekk ci wetam au lieu ñu ñu ñu boole ñoom ñëpp seen doole xaar leen wala embuscade leen loolu duñ ko def dañu naan waaw kay très bien baax dañ koy bàyyi gaa yi ñëw ëpp ñooni ñu kontaan ci nag <laughs> voilà bu ko defee ñoom dañ doon rivaliser ngeen di jaayante mbagg voilà damb nañ yeen noonu lañ def ba gaa yi nangu ci euh, bilaadu euh, al Quds nangu foofu Jérusalem tis'una aaman bilaadullahi tasruxu wal islaamu ansaaruhu summun wa umyaanuhu comme la ko borom <laughs> xasida ga waxe tis'una aaman xam nga l'état sioniste soixante quinze ans la mais croisés yi defoon nañ foofu lu ëpp loolu nangu al quds sharif waaw nangu bilaadul al masjidul aqsa foofu yëpp ñoom ñu yor tis'una aman quatre-vingt-dix ans di mahbatul anbiya fieefu yonent yi alayhimu salaatu wa salaam seen dalwaay fa ñu jóge waaw foofee fa leen borom bi wàcc tasroxu mu ngi yuuxu mel ni lisaanu xaalam di wax bi yuuxu ngir ñu sauver ko ngir ñu libérer ko de anjas ñu salte ñi nga xam ne leen lañ fa doxal sàngaraat rey nit ak ñi daal di takkal salteel li nga xam ne mooy al ardu al ardu sharifa suuf su tedd soosale quatre-vingt-dix ans tasruxu te jamono jooju wal islaamu kanta l'islam ansaar gu ña ko war a dimbali ñëw ba set set fi ñuy sànni fa biti fa jóge ña ko war a def umyun dañoo gumba gisuñu mel ni gisuñu li waaw dégguñu wooxe gi al quds di woote lisaanu xaalam ay way ñëw bu leen ma bàyyeeg ñi nga xam ne ñoo may ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo may salteel ñoo may salir ñépp toog di xullee waaw dégg ñuy tëx summan wa umyaanan gëmma ku nekk nekk ci sa mbir di ko kule la di su ko su kulee duus ba ni Seydina suñu boroom di yóbbu di andi Salahuddin wallahi kasmihi Salahuddin al-Ayyubi ki ñu Salahuddin moo ñëw al Ayyubi faxas gaay yal na borom bi tabaaraka wa taala may ak ñu am Salahuddin mu ñëw faxas ces sionistes al marada al kafaratul euh, euh, ixwaanul euh, al qiratu qiratu wal xanaazir la'anahum Allahu la'nan waasi'a amiin waaw kon eh, yooyu ñi nga xam ne si yonent bi alayhi salaam si Seydina Muusa alayhi salaam borom bi na ko fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha gis nga programme bi ma la tegal sax moom la wax jullit bu ne nag l'islam gii la nekk ci sama ndigal yi dee ci ne sama tere yi nga sori ko sàngara sori yu xaraam yi ngeen di gëmloo sori leen ko te sama li ma leen wax ngeen samp samp leen ko képp koo xam ne gëmul bu mu la ci dévier lii mooy yoon wi teg naa leen ci man sama borom waaw man seen borom teg naa leen ci bu mu leen ci dévier bu mu leen ci fànq sori leen man koo xam ne laa yu'minu biha gëmul lii lii du mbiram waaw wattaba'a hawaa mu topp ay bànneexam boo ko defee di topp kooku te mooy yéefar yi noonu lañ nekk ci àddina seen lépp mooy lenn la plaisiru xayawaan yi ñoom loolu lañ am loolu kese lañ am nan la ñuy satisfaire seen biir. ak seeni bët ak seeni nopp waaw loolu kese la loolu kese loolu kese waaw comme ni njaay àll moo tax borom bi ne innahum kal an'am ñoom comme ay njaay àll bal hum adall ñu sabila ñoo gën a sànku aw yoon ndax njaay àll yi may leen xel mi ñu leen jox te yónnuñ leen ay yonent ñoom nag ñu defal leen loolu lépp ñu bàyyi ko di topp rek abadata batlihim aw butunihim wa furujihim wa a'yunihim li leen neex lépp mooy ay jaamu seen biir yi seen pëj yi seen nopp yi seen bët yi mooy nañuy xool lu leen neex kese topp seen bakkan daw nga topp waajooju ku mel noonu waaw nga xam ne boo waxee affaire sëy mu ne waaye c'est la liberté ah loolu amatul fan nit daal bu ñu bëggantee man nga jotee benn benn men daje sax ci métro bi wala ngeen kii neexante ngeen jàdd fenn ay wa après yëpp njaay àll yooyu ñu jàpp ne c'est saa waaw loolu wax loolu mooy yow daal satisfairal le le le plaisir présent jeex na waaw tu veux boire un coup bois un coup oh, c'est pas grave tu s'engages c'est pas grave dara na wuti l'essentiel bul bul jël oto après wala bul dawal wala yu mel noonu yow nañ la dawal nañ la conduire lépp noonu mu ne boo fi toppee koo xam ne noonu la mel boo koy topp fa tardaa di nga torox di nga taskare yow jullit bi di nga waaw kon nag mu ngi nii kon nag voyage boobu il faut nga seet kon kan lay àndal comme que man yàlla ñeegumuma ci désert kese il faut mu mooma ënd ci biir nit ñi def ma un un social koo xam ne damay dund ak ñi samay moroom kon nag foog ma tànn ana ñan lay àndal na sohbatul ahya ila daaril baqa ngir ñu jëm kër ga nga xam ne mooy sax waaw kon moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ba léegi hmm? parenthèse yooyu gudd rek mais lépp ci biir lëkkaaleem suñu bunt bi mooy kon nag nit ki comme que ci ka muy àndal na muy doxale nag na muy waxeek na muy defe yëpp lay def ndax da koy tuuf da koy paas même bu dee du ko tey même bu ko yëgul kon nag fal yanzur na xool ahadukum kenn ku nekk ci yéen man yu xaalil kan lay àndal kan lay def koom lay nekkal xarit moom lay jàppe xarit naan kii sama xarit la na seet kan la bu nekk n'importe kii nit yi léegi nag perversi dañoo dañoo dañoo pervertir changer li nga xamante ni mooy le sens des mots waaw ku tëb ne kii diw sama xarit la diw sama xarit la diw da xam ne kii xamul luy xarit voilà <laughs> waaw kon fal yanzur ahadukum man yuxaalil mooy na seet ku so ku koo xam ne moo koy mën a jàppale moo tax yonent bay saa saa am ne woon fële ci soxna si nga war a dundal ànd ak moom former famille former seen futur am ngërëmu yàlla fa far bi zaati diin tànnal borom diine ci voilà tànnal kooku kookoo lay dimbali ci sa cheminement bi nga nekk waaw boo amee ay rëq-rëq moo lay pousser waaw moo lay encourage yow it nga koy encourager ngeen di encourager wante li nga xamul mu lay mottali yow it nga koy mottali waaw du yow yaa xam moom xamul ndaw si déedéet am na ñoo xam ne seen soxna yee tax ñu baax wax naa la fii suñu waaja nga xamante ne nii moom soxna see taxoon moom doon loon wora soxna see tax muy woor te léegi gàndum jàmbaar la laa wax gàndum jàmbaar la waaw kon nag affaire bi loolu la ngeen di jàppale wante kon nag seetal kan ngay àndal ki sa sa vie bii man yu xaalil kan mooy nekk sa xarit kan ngay fréquenter kan ngay causanter kan ngay fréquenter di dem di ko seeti mu lay seet si ngeen bokk lépp di tuddalante doom ma nga seet ko kan la voilà ak yu yu gën sew yooyu kon lëkkaale baa kon ndax nekk ka ngay boo soppee ku yës am problème waaw kon lëkkaale baa léegi nag ak buntu bi ñu jàng ci beneen jàll ci beneen leneen luñ ci mën a jànge ci buntu ci hadis bi kon yeneen tibay saasaam dañuy xamal ne kon ar rajulu ala diini xalile xanaa gisoo loolu moo tax nit ki day nekk bu nee góor gu wax naa la góor ñu naan jigéen moom bokku ci nit waaw nit ki muy àndal ak na muy sóowéeg na muy doxalee yooyu yëpp lay moom loolu la ci loolu lay ne nga gis ay couple yoo xam ne kenn ki dafa dafa bari wax lool kenn ki teey lool gis nga bu ñu àndee léegi am ku wàll sa moroom <laughs> bu ñuy sëy ñu yàgg léegi nga gis kenn ki soit ki ki ki teeyoon ki du woon mooy bari wax wala kële commencé di teey waaw waaw kenn manu ci dara waaw amul kenn ko toog naan man moom je suis influençable déedéet amul fa abawaan yu hawidaani waaw yu nasiraan yow yu majisaan yi waaw kaana muslimayni fa muslim gisoon nañ kon bu kenn ne man sama environnement moo man moom garaawul quoi man je suis blindé waxoo loo am de xamoo da nga koo yaakaar mais du du dëgg gu nekk waaw na seet man yu xaalil ndax alxalilu sumiyal xalil dañoo woore alxalil xarit xarit ndax mooy taxal taxalalta min nii maslakan dem gis nga ni deret ak veine yi ni mu duggee ci yaramu doomu aadama bi fi muy jaar yoon yooyu deret yi jaar xarit noonu lu roofalante xaritoo looloo tax ñu tudde ko nga xam ne mooy xal la day xal sama yaram dugg ci ñu duggante mel ni mburuug soow daanaka léeg-léeg buñ soxla wax sax buñ xoolantee rek dinañ jëli ku nekk lan nga war a def ak lan nga lan nga bëgg sa morom lu mu bëgg loolu mooy xarit nga xam ne mooy li mel ni gerte gi nga xar ko ñaar nga boo ñëwee ŋàll nga guro ŋàllu guro nga nga ab guro bu lumb nga kii ko ñaar yooyu ni ñuy nga gis ni ñuy niroo te kat taw amee comme ñaari siyax loolu mooy xarit waaw dugg ci moom comme ni deret ak veine yi dugge ci moom noonu la xarit duggalanteeg mbokk xaritam waaw kon nag. loolu ka koy defal na nekk ku baax de wallahi bu dee yées la yàqu nga waaw waaw moo tax waaw <laughs> lu tax loolu jara bàyyi xel comme boroom tuhfatul ahwazi al imam al mubarak fuuri bi muy sara hadis bi ci tuhfatul bi muy saxiixu non sunanu jaami'u Tirmidi mu ne lii fa man radiya diina képp koo xam ne gërëm na nit ki gërëm na diineem wa xuluqahu ak mooy soobinam dundanim ni muy doxale son mode de vie bu la gërëm nga ko mu tegu ci lu neex borom bi lu borom gërëm wa xuluqahu ak ay jikkoom xaalilahu kookee na nga ànd moom waman laa ku melul nii na nga ko moytu waaw ndax lan fa inna at-tibaa'a sarraaqa wa as-suhbatu mu'thiratun fi islaahi al-haali wa ifsaadihi waaw ndax gis nga mooy tibaa mooy nit ki li mu nit ki eh, ni ñu mel booy ànd ak nit waaw le fait que ngay ci moom muy jële ci yow loolu sarraaqa waaw lu gaaw a sàcc la ay jikko mooy nit ki ngay àndal da sàcc ci moom muy sàcc ci moom di jël ci moom muy jël ci yow wa suhba te àndandoo muksira day def ay effet fii islaahil xaal ci yëwanu xaalu nit ki wa ifsaadi ak ak yàqoo waaw moom laa la waxoon fan yee boo fi ànd ak ay ay sàngara léegi ñu naan la ñëwal ci baar bi garaaw gis nga booy trinquer ak ñoom doo ko teg waaye booy ànd ñu baax. om la waa yoo xoon boo dangaa tub jógal sa dëkk boobu suula suuf su baaxul la demal euh, suuf sàngam nga ànd fa ñu baax ña waaw léegi nga baax ndax lan mooy mbir mi lii la fa inna tibaa ndax gis nga tibaa sarraqa wa sohbatu mu'thiratun fi islaahi al wa ifsaadihi day def te loolu euh, euh, avant moom kii al imaam borom Awnul sharh sunanu abi daawud daal du noonu na koy indi tamit damay ragal ci alxattaabi lañ ko jële fa man radiya diina wa xuluqahu xaalila waaw ba pare ba muy jeexal fa inna tibaa sarraqa moom foofu la ci yem waaw léegi mu ne ndax loolu mooy day tafu ki ngay àndal da ngay tafu ci moom ay jikko muy tafu ci yow ay jikko waaw sarraqa ndànk ci loo xam ne doo ko yëg comme sàcc bi ni muy jëlee kenn du ko yëg noonu la ngay jële ci moom ay jikko doo ko yëg moom laa suñu xarit bi fan yee suñu waaj <laughs> na mi mu nekkee pour di plonge di liggéey ci restaurant damay saaga sax yëgu ko mooy loolu yëgu ko daa jékki rek gis ne boppam saagakat la léegi <laughs> te kat teewul woon boo bàyyiwu ci xel daa jékki rek fàttaliku ko yàllaa ko euh, bëggoo néewanal aslahana allah amin wa suhba ànd doo mu'sira day am jeexital fi islahil xaali wa ifsaadi waaw ci yàqute xaalu nit ñi ci baaxu xaalu nit ñi wa ifsaadi moo tax gis nga booy ànd ak ñoo xamante ne ni ñu bon lañ looloo lay dal muraqabatul ashrar wax nañ ci ta jarul ñu ciy taxawaat mu ne qaala al-Ghazali al-Mubarakfuri rahimahullah mu ne al-imam al-Ghazali Abu Hamid radiyallahu anhu nee na mujaalasatul hariisi wa muxaalatatuhu tuharriku al-hirs wa mujaalasatu az-zaahidi wa muxaalalatuhu ha yuzhiru fi dunya li anna at-tibaa'a majbuula ala at-tashabbuh wal iqtidaa' bal at-tab'u yasriqu <laughs> min at-tab'i min haythu laa yadri mu daal imaam al-Ghazali waaw radiyallahu anhu nee na gis nga di tooganoo koo xam ne dafa xër <laughs> ak lu mu mën a xër mën na nekk lu baax mën na nekk lu bon mu ne wa muxaalatuhu ba pare ngay jaxasoog moom fu ñu la fekk yaa ngeeg moom boo amee temps libre sax woo ko wala di nekk ak moom gis nga loolu tuharrikul hirsa day yëngal ak xër ci yow ca waajoo jiyee waaw. léegi nag wa mujaalasatu zahidi di toog ak ki nga xam ne daa dëddu àddina wa muxaalalatuhu ak di xaritoog moom kook dalay dëdduloo ci àddina ndax moom dafa dëddu àddina boo nekkaw dalay tuuf ci. li nga xamante ni mooy jikkoom yi te doo ko tey te doo ko yëg moo tax mu ne li an tibaa ndax gis nga loolu noonu nit ki ni leen borom bi mooñe noonu majbulatun ala tashabbuh gis nga nit ki borom bi moo ko def loo xamante ne nii il faut muy am ko muy nirool wal iqtidaa ak di roy moroomu muñ ni moom moom muy roy ñuy roy ci moom it bali tabaa li de mooy gis nga li borom bi mooñe nit ki sax mooy Ah caractère bi yasraku nit day koy sàcc min at-tab' da koy sàcc ki tarak keroog keneen min haythu la yadri foo xam ne xamu ko woon lañ doon du ko yëg sax waaw du ko yëg waaw buy baax du ko yëg ndax day ànd ak wax moom bi mu njëkkee ñëw fi ni wóo pop <laughs> yi mel ni ay charabiya ci moom lu xam xamu ci dara ba muy mu kii rek di toog day jekki nit ñi ñuy wax nii ah <laughs> ay murrijal ay Muhammad ibn Bashar ah ñoom ñoom ñoom ah, ah, Abu ah, kii al-Madini ah Serigne Imam Bukhari bi Hayyatul Wadi ñooñu di la wax ay tur yu bari bu mel ni lu bu yàggee affaire bi moom même bu deful effort day commencer di miin yoon Musaddad <laughs> ibn Musaddad nga commencé ñoom di leen miin waaw al-Layth ibn Sa'd nga commencé di leen miin Abdullah Abdullah ibn Wahb ah nga commencé di leen miin Abu Tahiri nga commencé di leen miin ndax te yow dafoo benn effort da nga see yàgg rek <laughs> booy njëkk ñu naan Abu Tahir day mujj muy mel ni yow da ngaa dëkk ak gaa yooyu da ngeen a xam <laughs> ndax looloo te yoo xam ne sax yëgu ko ndax nekk ak ba muy nekk ak ñooñu la kon nag mu ngi noonu waaw moo tax. faxtabir ar-rijaala qabla suhba la sëriñ bi doon wax radiyallahu anhu ci masaalik ma ne tudd nañ ko fan yee tamit deel deel deel deel testé ah deel saytu góor ñi bala ngay ànd ak ñoom wala tusaaxib zu xumran aw du raxba aw du raxba waaw mu ne bu fi ànd ak nag koo xamante ne bopp bi daa nooy waaw bopp bi daa woyof wala koo xam ne gis nga àddina kese kese ko ñor gis nga boo moytu wóor na yàlla da lay jaay <laughs> ngir mbiru boppam dalay lay sacrifier ngir boppam mu ne kooku buy ànd ak ku mel noonu kon nag affaire bi loolu la il faut nga seet kan ngay àndal waaw hadith bi rek kon gis nga ni mu réy mbir kaddu yi suuf ba tuuti na waaye ak a bari maanaa loolu mooy waxu rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam alhamdulillah xadiis bi kon am na nag loo xamante ne nii al imaamu Suyuti wax na ko ci wàllu càllale bi ñun ñu tëj ko imaam al Mubaarakfuuri mu ngi koy indi waaw mu ne haaza al xadiis mu ne qaala Suyuti al imaam as-Suyuti borom Alfiya bi rahmatullah alayhi <laughs> ash-Shaafi'i haaza al xadiis gis nga xadiis bi comme loolu. nan ngay miine mais kii Shafi'i la kii Maliki la kii Hanbali la kii Hanafi la loolu boo ko miinul affaire bi naan sawaay sawaay sawaay daal moo di guerrier quoi mais moom nan la mën a xamee ñii ba pare kon ko ci wax bu xam ne kii kii la kii kii ngir bii la bokk kii lii la kii lii la gis nga loolu bu la jaaxal bu la fi kenn impressionné laa wax gis nga bu dee yow football bi yow fay moom nga meen ah, man mii misaal kese la fay non <laughs> itam fay ak sensible <laughs> non wala ma joxe waa monsieur X waaw dama jox xam nga ñuy déglu am na xamante ne duñ ci bàyyi xel dañuy jàpp ne man bay mi noonu laa mel xam ah, ne wax nga dëgg jéggalu nag jaa ba jéggalu monsieur X gis nga bu dee championnat bi ngay topp européen yi football xam waa Ligue des champions waa Europa League ak yooyu yëpp nga xam leen Ligue conférence ak leneen ak yeneen xam wala euh, basket américain yi nga xam leen gis nga ñiy tourner autour jour yi ni ñu leen xamee du gis nga loolu gis nga ni ñu baree équipe bu nekk nga xam ñaata jour fa nekk ku nekk ban poste lay nekk léeg-léeg ban année la juddu da koy xam ak ban fan la jaar yan club la jaar laata muy agsi fii loolu da nga koy xam ñu imprégné ci li yëpp xam nañ xam jour yoo xam ne laata waxuma ñoom de seen baay ñoom di juddu nag ñoom xam nañ ñooñu ñoo xamante ne ay coupe du monde année soixante ya ñooñu ñëpp xam nañ leen waaw man nañ laa retracer cette histoire wala jour tàngam dem na jaar na fii jaar na club sàngam année tel la ñëw fii ba leen kii bët yi sax bët yi waaye yow yaa ngi fàttaliku bidon boobu nga xam ne mais waaye ma ne la kim dribblé woon dim la waaye sa waay bu daaneel góol bi daal di toj caax yi waaye loolu kenn la ko nettali gis nga xam nga kooku noonu xam-xam la am ci loolu xam nga wax dëgg yàlla man sama classe bi boo ma wax loo ñooñu noonu day day xaw a compliqué am nañu ma ci xam lu tax ma xam leen rajo laay déglu journal ñuy wax affaire yi ma xam leen ak di ko dégg noonu di dégg ay tur xam ne di leen capter noonu waaw mais boo ma xuusal doo ci biir day day compliqué mais ñi nga xam ne dañ ki imprégné wu nga xam ne benn match du leen raw te ni nga xamee équipe nationale yi noonu lañ xamee ne club bu nekk ku nekk jour bu nekk fa muy nekk ci club ba muy évoluer ak yooyu mais nit ñu bari la yi norvégiens yi français yi italiens yi allemands yi espagnols yi portugais États-Unis yi waaye fépp fu ne mu xam gaa yi japonais yi gis nga ñooñu ñëpp moo xam. imaginez ñooñu ñépp mu transféré woon xam-xam boobu mu xamoon ko ci waa ñii di indi hadith yi mais waa ji waa ji ci crack yi lay bokk dañ naan sawaay ay naa lool kese la voilà xam nga yow fii bi rek la waaye sawaay yu garaw mi nga mën a ne lii man def ma ci sax benn effort lo dañ lay wax gis nga na xam-xam bi noonu la boo ci soobuwee ba imprégné ci affaire yi mooy ñëwal boppam waaw waaw na ci xër mu jaral la ko nga bàyyi leneen ngir moom tuuti nga koy jox am ci lu bari waaw kon nag mu ngi doon kon nag mbir yi imaamu Suyuti rahimahullah waaw ash-Shafi'i rahimahullah mu ne hada al-hadith gis nga hadith bi ahadu al-ahadith allati intaqadaha al-hafiz Sirajuddin al-Qazwini ala al-masabih mu ne bokk na ci hadith yi nga xam ne al-hafiz Sirajuddin al-Qazwini moom la jam ci téere wa almasabih wa qaala ne innahu mawdu hadis bii dañ koo fomante amul mu ne wa qaala alxaafid ibn xajar mu naan al imaam alxaafid ibn xajar nag wax na fii raddihi ci delloo waxam jii mu wax moom alxaafid sirajuddin alqazwini alayhi delloo jooju que ne loolu moom dëgërul du wax du ñuy jàpp du waxu dara waaw du wax du jara bàyyi xel mu ne al imaam alxaafid Ibn Hajar qad hassanahu Tirmidhi mu ne hadis bi imaamu Tirmidhi bi mu ko soloowee nee na hasan la wa sahhahahu al-Hakim al imaam al-Hakim soloo na ko te wéral na ko kama fil Mirqat kon nag mu ngi noonu ah ba pare imaam Ahmad wax nañ la soloo na ko ñoom imaam al-Bayhaqi indi ko ci Shu'abul Iman moo tax imaam an-Nawawi ne isnaaduhu sahih waaw isnaadin sahih moo ko waxal boppam ngir. képp koo xam ne jàpp nga ne xadis bi am na lu ci ne na nga xam ne xadis bu wérangi waaw moo tax at-Tiibi mu ne zakarahu fi Riyâdous-Sâlihîne imaamu lii xadis bi ci Riyâdous-Sâlihîne te li mu jublu ba mu naan <laughs> ne saxiix mu ne defu ko lu dul daf'u at-ta'ni fi hadha al-hadith wa raf'u tawahhum man tawahhama annahu mawdu' waaw imaam al-hafiz an-Nawawi da koo dem moom ngir dàq ñay jam hadith bi ak di yëkkati def def lekk ku yàqu ne jàpp ne hadith bi dañ koo créé kalla summa kalla hadith rasulillah lii yonent ma lay saan saa ma ko wax waaw te gis nga ñi nekk ci càll lañ leer nañ Muhammad haddasanaa Muhammad ibn Bashaar qaala haddasanaa Abu Aamir al-Aqdi wa Abu Daawuud at-Tayaalisi ñu jëlee ci Zuhayr ibn Muhammad moom mu jëlee ci Muusaa ibn Mardaan mu jëlee ko ci Seydina Abu Hurayra mu jëlee ko ci sang bi Rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam kon hadiis baa ko waaw bii di ñëw nag inshaa Allah kon ñu yem nii bii di ñëw ñu dugg ci eh, yeneeni hadiis eh, yeneeni hadiis yoo xamante ne nii mooy xadis numéro trois cent soixante-huit bi dinañ ci ñëw boobu euh, insha allahu taala kon wa bii ni ñëw allahu taala ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala euh, alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala al-mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin